ci nattu bi muy dix jours yu mujj yi kama yu'maru bihi alxaaj min xiina yaxrumu laa xiina ya'zumu ya'zimu ala alxajji mu ne comme ni nga xam ne rek aj waa ji aj moom dañ koy digal mu ihram kan min xiina yuxrimu mooy jamono ja nga xamante ni ca la almal mooy xiina yuxra yuxrimu mooy jamono ja mu armaale waaw dañuy bàyyi ba mu ñëw ci mawaqit makaaniya yi mooy miiqaatu comme yalam lam zaatu irq ak ñooñu dal xulayfa ak yooyu buñ fa accès selon fi nga jóge qarnul manazil dañoo bàyyi ba mu agsi foofu ñu door koo wax ne nag ah à partir de là lañ lay tere yii mooy bul jege sa soxna yi bul dagg we bul parfum bul sol lu ñu loo xamante ne nii mooy lu ñu lu ñu ñaw la bul bul bul bul watu bul yooyu yëpp ñu tere ko mais kenn terewu ko mu ne laa min xiina ya'zumu ya'zumu ala al-hajj kenn terewu ko jamono ja nga xamante ne nii nag ci la del décision ne day aj waaw mooy miiqaat miiqaat xam nga dafa am miiqaat zamaniya miiqaat makaaniya loolu gisoon nañ ko ci zaadul xujjaaj mooy nit ki xam nga bu bu bu bu bu bu shawaal jotee fin wu Ramadan nit ki moom ne fas na yéene aji kenn du ko ne nag à partir de yaa yow am na yéene aji léegi léegi c'est bon léegi à partir de jour bi nga amee yéene muy premier shawal yow ci nga am yéene aji ah léegi du premier shawal ba ni aj gi jeexee ci dul xijja yow soril sa jigéen ñi bul dagg say webul loolu li buur yàlla defu ko lool de déedéet waaw mu ne comme niñ leen def noonu nag du nit ki jamono ja mu yéenee lañ koy tere yiñ koy tere waaye jamono ja muy agsee ba ñëw ba ci mii xat bi almakaani waaw da nga xam ne falay armaale foofu lañ ko commencé tere mu sori jigéenam yeeg yooyu naka noonu ñii ci dernier ligne droit bi ci lañ leen dégale ñu daldi sori seen jigéen ñi te da am na leneen lu niroon mooy ihram muy kii bi intikaaf bi yonent ma lay saa lu bari ci dix jours yu mujj yi la ko doon def ñii di jours yu mujj ci la leen wax ñu sori seen jigéen ñi loolu lépp day euh, euh, dem ci li al imaam Ibn al Qayyim di wax nii mu ne wa qawlu Ka'b limraatihi alxiqi bi ahliki dalilun ala annahu lam lam yaq lam yuqta biha lam yuqta mu ne kantaa sëy naa kaabu ne mooy xam nga moom dane ko ilxiqi alxiqi alxiqi bi ahlik bi ko yonent bi leen yónnee ne nañ leen soril léegi nañ sori seen jigéen ñi mu ne sëy naa kaabu moom lan la wax da dane soxna dane Euh, Muraara ibn euh, Muraara ibn Rabi' soxnaam dafa ñëwoon ci Yonent bi alayhi di laaj ndax est-ce que day bañ mu liggéeyal ko ndax moom mag la defatul dara waaw loolu dañ ciy jàng ne mooy bopp àtte ñëwee bala ñu ñëwaat ci li Imaam Ibnul Qayyim di wax mooy bu àtte bu sharia àtte wala boroom xam-xam di wax benn àtte aayut ne àtte bi lii la nit ki bu dee mbir mi dese naa leer ci moom mu ñëw laaj ñu leerlu. waaw mu ñëw leerlu mbir mi ba xam dëgg-dëgg est lii lay tekki waaw mu bañ a bàyyi lënt lënt mu dégg àtte bi mu lënt ci boppam mu dem noonu waaw loolu déedéet parce que bu demee ak lënt lënt boobu mën naa am moom du doxal dëgg-dëgg liñ ko digal mu doxal waaw moo tax ndaw si soxnaay euh, Muraara ibn Rabi' dafa ñëw ci yonent bi salaam waaw ne ko moom kat mag la boo xam ne boobu ba léegi daanaka day jooy rek waaw talatul sax du def benn yëngu defatu ko sax ba lu jëm ci soxna est ce que mën naa ko ndax dangay ngay tere ma liggéey ko ci tere gi ci wax gi nga xam ne moom nga ne nañ leen sori daa dane ya'tazil fal ya'tazil fal ya'tazil nisaa'ahum nañu sori ñoom fal ya'tazilu nañu sori seen soxna yi waaw moom mu ñëw di laaj di laaj est ce que loolu day tekki ne mooy bu ma jege du man sax aw ma droit liggéeyal koog lool mu ñëw yonent ma lay saa saa ne déedéet man nga koo liggéeyal waxuma lool de mooy man mooy bu mu jotee ak yow ci sëy laay wax waaw gis nga mooy mu ñëw leer ba mu leeral ko loolu waaye dañ ciy jàng ne mooy mbir yi wax yi ci zahir bi la jël parce que saxaaba bi mooy ñoom mu soxnaam si moom Seydina Muraara bi yonent ma lay saa saa waxul new fi naan non le sens figuré intésal lii non ni mu ko déggee la ko jàppe noonu la ñëwee laaj yonent mi alayhi salaatu salaam mu door koo gën a leeral mbir yi bu dul woon loolu dina ko lan moo tax ngay xalaat xalaatu daadu yi mooy texte yi bu ñëwee mënuñ ñëw àtte yi ni lii alxuraan wax lii ñu naan bon c'est que daa am dégg-dégg non non dégg-dégg yi dañ ne après la waaw bu dee ne leer nañu zahir bi man la dox waaw manu la dox parce que mënuñu ko àttee zahir bi li ñu xam nii waaw. parce que bu euh, buñ ne buñ ne buñ ne xajarul aswad yaminullahi ci suuf si mooy mooy ndejooru yàlla ci ci ci ci ci suuf mais leer nañu du ndejoor bi ñu am ñun loxo li ñu xamee ndejoor mais droit loolu manu la nekk loolu parce que xam nañ ne buur yàlla amul du du du ko composé wu ay maam waaw amul yooyu lool xam nañu ko waaw loolu day dafa leer mooy ne bu boobaa dañuy xam ne kon lii manu la tekki loolu léegi nag mooy loxo ñun li ñu xamee loxo mënu la nekk loolu même bu dee dañuy gëm ne waaw comme que saxal nag loolu ne lool am na mooy lool am na mais nag du membre ah. waaw xamuñu nag ñun mën nañu xamuñu lan la ci jublu ndax laysa ka mislihi shay'un waaw xamuñu lan la ci jublu mais li ñu leer moom mooy du man li ma am loxo en tant que nit li ñu am loxo moom du loolu moom loolu moom leer na bu boobaa nag waaw ñu mën a indi ta'wil après mais manuñu bu ñëw rek ñu ne ay woon nañ ko ta'wil non non non non non non non <laughs> <laughs> waaw inna allaha ya'muru wa ita'i dhil qurba ah wa yanha 'anil taxaw naan non c'est que ànd ko déggee maandu nii ah non dañ naan la mais eh bañu ñun li ñu lii na parce que adlu la jeex na maandu te lan nan nga bëgg yaa wuro bi adli nga naan daa am dégg-dégg ban dégg-dégg ci am waaw léegi waxal ñu si yow sa dégg-dégg <laughs> waaw kon loolu dañ ciy jàng ne mooy moo yi texte alxuraan yi yooyu bu ñëwee dañuy li ñuy njëkk a jàpp mooy ci zaahir bi waaw loolu lañuy ñuy jàpp su mais bu dee am nañ ci alxuraan beneen côté bu koy firi loolu leer na loolu la ñuy njëjël loolu la ñuy jël sunna bu ñëw na ci sunna luy firi lool loolu la ñuy jiital saxaaba yi nga xam ne ñoo xam alxuraan dëgg ñu ne lii la ñu xam ne lii la mais bu dee yooyu yëpp gisuñu ko ci te boroom xam-xam yi gisuñu lool mooy nag mbir mi bu desee léegi mooy wax ju ñëw ci zahir bi lañ koy jàppe ba keroog lool di bañ a mën a nekk ñu yóbbu ko ci sens majaas bi waaw xam lañ koy jox bala ñuy dugg ci majaas voilà moo tax ndaw si ba mu déggee loolu dafa ñëw laaj yonent ma lay sarsam ni mu ko déggee la ko jàppe loolu it da dañ ciy jànge leneen mooy ne possibilité wu jigéen ñëw di def di di di di di di laaj biru diineem waaw mooy amul wooy nañ leen park jigéen ñoom nañ nefale rek amul droit génn amul loolu sharia daa waxul loolu voilà sharia dafa waxul loolu kam ñaata ci jigéen ñi nga doon gis wax nañ la taayale jigéen da ñëwoon soxnaay Seydina Ibn Mas'ud waaw Zaynab soxnaay Ibn Mas'ud bi ñu doon wax léegi radiyallahu anha ba mu koy wax ci affaire zakat yi waaw naan ko zakat Seydina Abdullah Ibn Mas'ud ne ko zakat jigéen mën na koo jox boroom këram ah, waaw affaire bi nag dafa tumuraanke woon ci ndaw si la zakat nga génne sa zakat en tant que mooy azaka du affaire góor kese ah loolu damay ragal wolof yi jàpp ne fii mu ne jigéen boo xam ne am na jëkkër rek jeex na jëkkër ma koy génneel zakat non non non comme ça loolu loolu zakatul lay dundal waaw yow en tant que femme sa borom kër moom moo lay génneel muurum koor mais loolu tekkiwul ne léegi zakat bu mag bi nag zakat bu mag mi du demee noonu ah. Ah, ah oui ah oui du demee noonu ah zakat bu mag a mag bi zakatul ma ak mawaashi yog yooyu yow ndaw si boo yoroon ak troupeau boo xam ne yow daanaka ci biti lañuy ñuy lekke danga leen di yor nii nga ñëw sax mooy nga yor leen leen yaa leen di yaa leen di yar di leen jëndali repas ak ngooñ ak ay ñax lu ne ay bottes de foin foin lu ne nga koy jënd di leen toppatoo di leen xont mais bés boo ko tegee ci marché bi di ko jaay ah ah loolu beneen affaire la urudu tijaara wala nga jël sa or yi di ko jaay maadaama yaa ngi ko ay takkaay la yooy takk azaka waru la ci de mais bés boo ko jaayee teg ko ci marché bi di ko jaay loolu beneen acte lay yor waaw boo fi yoree nekk kuy liggéey am salaire bu baax en tant que femme sa boroom kër bi liggéey moo lay dundal yow yow moom boo dépassé seuil bi li ngay am par at bu dee ne denc nga loo xam ne day tax azaka war ci yow en tant que femme da koy génne sa jëkkërit bu dee moom matal na foofu day génne ku nekk day génne ci loolu affaire loolu xaqul maal la zakat du affaire personne affaire alal ji la fekk alal jaa ngi fi mat sëy bi mooy day nekk farata ci ñu génne loolu que ça soit ab liir moo ko moom même bu dee ne ki moom alal ji quatre mois la am waaw parce que bàyyi ba génn àddina bàyyi fi fortune alal yoo xam ne loola ak loola moom rekk la am comme doom soxnaam soxnaam faatu na ñépp fa kenn doon ko amul bàyyi amul dara xale bii kese la yor moo ko moo ko fi dese quatre mois la yor nunu yi di ko toppatoo mbam ak kooku noonu alal jooju dañ ciy génn zakat saabu at ñu jotee tamu mat ko nisab si parce que du affaire ki yëpp kii bu dee liir bi lay kii moo tax Seydina Omar doon wax naan ah dee leen dee leen commerce di def luy fructifier alalu jirim yi yiñ leen dénk la takuluhu as-sadaqa waaw bu ko defee zakat ji du ko lekk waaw ndax bu dee ne tout le temps nga bàyyi ko fa noonu rek defoo ci lu tax alal ji di fructifier wu mais waxuñu la nga jël ko dugal ko ci banque ngir intérêt ca yam non loolu moom foog naa kenn xalaatul loolu yaakaar naa ginnaaw bañ gisee les transactions commerciales ak li nga xam ne mooy li jëm ci wàllu riba waaw ribal li naan lebal naa la lii lebal kii yow nan ngay dénk kenn daa yóbbu fa cinquante mille boo ñëwee ba koy jël jële fa soixante mille loolu daganul waaw naan intérêt yi daa am lu mu jur gars yi déet loolu du demee noonu loolu foog naa ñépp xam nañ ne waxuñu loolu wa ah mooy ci ci lu dagan nga dugal ko ci nga gis loo xam ne bon temps yi dox na commerce boo xam ne dox na njaayum benn produit boo xam ne dox na nga jël alalu jirim ji am loo ci jël bul jël lépp de teg ko ci ndax bo ba boo nag boo pertee nag te nga xam ne fii yaakaar nga ne fii man nga ci am bénéfice du loo xam ne xam nga ne marché bi baaxul affaire bi kiiwul nga luubal ko fa de bu boobaa damin anta damin day garanti yaay fayan ah. waaw léegi mooy foo xam ne xam nga ne lii moom temps yi dox na nga jënd ci kii bu ko defee alal ji di gën a bari voilà loolu la kon nag ah xoola zakat ba mu ko kon sayyidatu Zaynab boobu di soxnaay Ummu euh, Ibn Mas'ud radiyallahu anhuma ba mu ñëwee Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud wax ko loolu affaire bi jaaxal ko quoi mu dem di laaj yonent bi ay saa mu ñëw Sayyidina Bilaal ne ah Zaynab mu ngi mu ngi mu ngi kii de mu ngi yëglu de mu ne ko ayu za ayu za ayu zawani bi ban ci Zaynab yi mu ne ko imraatu ibn Mas'ud imraatu ibn Mas'ud imraatu ibn Mas'ud mu ne ko mooy Zaynab soxnaa ibn Mas'ud mu ne ko waaw entre ko mën naa dugg mu ñëw laaj laaj laaj bi yonent ma saa saa ne ko ah kay zakat jigéen mën na koo jox boroom këram parce du jigéen ji mooy mooy dundal boroom këram boroom këram nag mënu koo jox faamam wala koo xam ne doomam wala ñoo xam ne moo leen di dundal loolu mënu nekk waaw parce que loolu moom mooy loolu loolu moom mooy investissement bi gën a baax moom kon kon noonu te kon de loolu bu mënoon a nekk gaa yu bari noonu la def dañuy dañuy kii daal seen zakat buñ ko génnee dañ ciy déduire dépense bi <laughs> bu doon dépense bi tous les mois gaa yi cinquante mille la ñuy joxe hein franc bu année mooy mois ba ñuy ba tombeek at mi ca mois ba ñu joxe zakat ji fekk ñu war ko ñu jox ko seen femme zakat ji toll ci quarante mille comme nga foog ne lu muy def dix mille kese la koy yokkal ne ko mu woo zakat jeeg kii bi léegi lépp di dépense mooy daal loolu man ko manoo ko kii que femme bi mooy ko ku la dundalam war loolu la koo xam ne dundal ko obligation la ci yow kooku manoo ko jox zakat alors que ki nga xam ne moom moom du moo lay dundal te tamit dundal ko dundal la darul obligation ci moom kooku mën laa jox zakat loolu moo tax femme bi mën a jox zakatam boroom këram mu ne ko waaw baax nag loolu koy man naa ne si la la biir lu baax la te tamit da ci ciy jokkaale mbokk voilà mu wax loolu femme ba mooy neew ko lan moo tax ngay ñëw yow kese ah génn sa kër ba fii naan da ñuy wax nga naan même bu dee affaire diine la lu tax nga ñëw ñoom Fatima bint Abi Hubaysh ñooñu ñoom ñépp gis ngeen ci wàllum bërëg yéeg ñoom ñépp ñoo doon ñëw di laajal seen bopp ah hein waaw ay ñoom yaay ummu kii yaayu Seydina Anas bint Milhan Ummu Sulaym radiyallahu anha ak sërëm bi ñoom ñépp ñoom Sayyidatu kii gisoon nañu Sayyidatu Asma bint Umays keroog ba ko Seydina Omar waxee wax ju ba mu meree ci Sayyid la ba mu eh, ci Sayyidatu Hafsa ah pourtant boobu ba ñuy jóor dóoru jógee Éthiopie après Xaybar mu ñëw kër Sayyidatu Hafsa di ko seet si daje faat Seydina Omar dugg si gis ko mu ne ko mu ne Sayyidatu kii kan la kër Yonent saa salaam ne ko kii de mooy mooy mooy Asma mu ne ko ah bint Umays al-Bahriya mooy mu jóge ci géej ga mu ne waaw bam naan ko yéen de raw nañ leen ci Yonent mi alayhi salaam jiit nañ leen ak yu mel noonu mu mer dem wax ko Yonent mi alayhi salaam mooy mais moom këram la jóge ñëw seet si soxnaa yonent mi aleyhi salaatu salaam non est-ce que nee na ko mais yow sax sa laaj bii ngay laaj di di di plaindre li naa war wax kan moo la génn loo sa kër moo tax loolu noonu taxawul waaw fekk fitna amu ci te tamit mooy diine moom diine uti diine da ko ndaw si man na koo def jàngi waaw waaw mooy ndaw si di soxnaay Muraara ibnu Rabi'i radiyallahu anhuma noonu def ñëw ci yonent mi alayhi salaam kon loolu dañ ciy jàngi que ne kon jigéen mën naa dem di laajal boppam soxlawul intermédiaire fekk du fitna mooy am ak tamit muy wéet parce que ki ngay ki mooy doo wéet ak moom it même bu dee diina nga koy jàngal doo wéet ak moom parce que on sait jamais te loolu fu ñaar ñaar ñoo xam ne ñu ñu ñu ñu góor ak jigéen wéete noonu mooy seytaane moo leen ñetteel waaw loolu la tamit waaw mooy il faut am keneen mu am tierce personne waaw bu ko xam ne dafay ne voilà wala ñeneen wala ñu ëpp loolu kon loolu euh, kon léegi mu ñëwoon kon mu ngi woon ci wa qawlu Ka'b limraati waaw dañ ne woon laata ñuy ñëw fii ndax ndawam si moo ñëw daldi Euh, ndaw Seydina Muraara moom dafa ñëwoon kon mooy euh, yonent mi saa saa bi leen yónnee wax nañ ci wàllu zaahir bi la ñuy ci wax yéeg yooyu ba nit ñi ba ni nga xam ne ci lañuy lay lotte mu nekk zaahir bi ñu door ko yóbbu ci ci li nga xam ne mooy sens figuré bi di majaaz léegi nag ñu bu ci li Imaam Ibnul Qayyim wax mu ne wa qawlu Kaab mu ne waxu Ka'b li imraatihi wax ji mu wax soxnaam nag ne ko alxiqi bi ahliki ne ko demal sa kër mooy bi yow moom moom bi yeneen ma ne saa saa am ne soril sa waa wax leen ñoom ñett ñu sori seen soxna yi moom dane bon dafa ñëw ne soxna si ne ko demal sa kër mu ne loolu dalilun ala annahu lam yuqta bi hadhihi al-lafza wa amsaluhu wa amsaluha talaaqu ma mu ne lii dañ ci jànge këne daliil këne euh, wax ju mel nii kenn jubluwu ci mooy du lu ñuy dogg ko ne expression bu mel nii ku ko wax rek mooy ne waa ku ko wax soxnaam mooy fase nga ko fekk yéenewul loolu mooy lim ko ne demal sa kër lim la bëgg a wax mooy bu góor ne soxnaam eh, demal sa kër loolu mënuñu tam ne ah ah yow yaa ko ne demal sa kër ah sa ay yow fase nga na yaa ko ne demal sa kër bi mu ne ah loolu moom dadul doolu fen <laughs> xanaa mu nekk ne moom loolu la ci yéene parce que ay expression lii masala yu xëccoo la lii muy wax nii euh, parce que dafa am yenn expression yoo xam ne te te te côté boobu li qaa'ida bi naan al aadatu muhakkama dafa am solo mooy al aadatu aada yi muhakkama dañ koy àtteloo habitude nit ñi seen seen seen coutume ni ñu nga xam ne noonu la ñuy waxee tribu bu nekk walla peuple bu ne yooyu noonu dafay jara bàyyi xel xam nga am na ñoo xam ne. Euh, ay expression la yoo xam ne da ñëw ci ci ci peuple sàngam muy tekki façon nga dem peuple beneen tekkiwul loolu moo tax loolu premièrement loolu da cee am solo mooy xool ñi ko xam nga am na yoo xam ne yu wolof yi wax doxul ci arab yi mooy arab bu dee ci arab yi ñoom mooy expression boobu tekkiwul loolu ñu nit vice versa bu boobaa mënoo ñëw nag te buur yàlla ñu def shu'uban wa qaba'ila mooy dañoo wute waaw kon nag mooy manuñu ne àtte bi moo tax ci yu mel noonu ci la qaa'ida ba doon di dox taxayurul ahkaami bi taxayuriz zamani wal makaan mooy wu changement wu àtte yi ci changement wu lii yi ak jamono yi même langue sax dangay gis langue pour ci jamono yi langue boo xam ne benn langue la français ñu ne la baat sàngam am nay temps lii la doon tekki mais léegi tekkeetul loolu waaw xoolal léegi euh, euh, euh, liñ naan travail au noir benn exemple rek lay joxe lay joxe insha allah mooy travail au noir xam nga ko xamul nii ku xamul expression bi fu mu jógee man nga ne non tubaab bi dañoo raciste pourquoi liggéey bi nga xamante ne nii bon tubul waa ji déclaré wuñ ko defuñ ko loolu hein moom sa waay ñu koy woowee travail au noir parce que ñoom nit ku ñuul ak yooyu yow ndekkete yow xamoo affaire bi jógewul ci lool de travail au noir début ba ba muy commencer mooy gars yi bon liir naa ko ci euh, benn journal boo xam ne <laughs> ñoom tout le temps dañuy def loolu des fois sax lool kese day tax ma koy jël ma koy ma koy jël di xool mooy euh, foog naa waaji la nu tudd euh, Lyon plus bon ñi dëkk yeneen dëkk yi peut-être Grenoble plus lay tudd yooyu wala Paris plus xaw lu mu mooy daal mooy quotidien gratuit la bu ñuy joxe ci buntu métro yeeg ak li nga xamante ne nii mooy ci tram yeeg ak fi nit ñuy bari daal léeg-léeg tous les jours daanaka mooy boo tous les jours nag mooy samedi bokkul dimanche bokkul voilà jour ouvrable léegi ñoom dañuy def benn kii boo xam ne tous dañuy def tous les jours am na benn expression boo xam ne dañ naan expression bii de lii lay mais dañuy wax origine bi dañuy wax origine loolu fan la jóge kii loolu laa liire woon travail au noir fan la jóge ñu ne xaw xaw a yàgg nag moo tax euh, je ne suis pas aussi sûr ci date bi côté 1700 wala 17e non 16e siècle non 18e 18e siècle mooy 1700 et quelques wala yooyu la ne nit ñi wala Moyen Âge sax dañu tere woon gars yi dañ leen a waxoon bon mooy ñiy liggéey aywa dañuy liggéey ci bëccëg gi ngir ñuy mën a xam li ñuy def ak yooyu ñenn ñi nag. ngir man leen at pour euh, mën a xam ñan ñooy liggéey ñan ñoo liggéeyul ak yooyu ñenn ñi nag pour nag bon yenn patron yi ngir bëggoon a bañ a déclarer ñenn ñi mooy dañ doon bàyyi ba guddi ñuy liggéeyloo seen ñenn ci liggéeykat yi quoi comme ça mooy kenn du leen xam kenn du leen recenser waaw nga xam ne dañuy génn oh maayu file bi duñ ci bokk mooy kenn du leen recenser. bu ko defee mooy taxi yi nga xam ne ñoo war yu ñu war a joxe ak yu mel noonu ñoom duñu ko joxe léegi nag mooy gars yi doon liggéey ci loolu ci euh, lu mel noonu léegi nag ñu ñëw nag di ko tudde léegi euh, liggéey boo xam ne waa ji déclaré wuñ ko ñu koy tudde travail au noir waaw euh, je pense que loolu loolu parce fa xaw a yàgg soit loolu la jege na loolu dama xamul ndax dañ ne woon premier début bi loolu tekkiwul woon illégalité xaw ma lu mel noonu sauf que ñenn ñi dañ doon liggéey guddi gi xaw ma lu en tout mooy li ma la parce que affaire bi peut-être que bon xaw ma sax bon c'est vrai que Cheikh Google moom boo ko vérifier dina la wax affaire bi mais dafa yàgg affaire ba mu ko liiree moo tax mbir mi leeratul dëgg-dëgg sama bopp voilà mais mooy c'est juste pour te dire que expression yi hein day changer. même selon benn peuple langue bi day changer la nga xam ne lee nañ ko waaw kay mais am nañ ko ci wolof <laughs> xaaral euh, moo caga xam nga fii mu ne am noonaan waaye mais saay nag chaise mais saay xool li muy wax fii saay saay da ngay déconné waaw mais xool ko li muy wax fii ma ne la ne affaire bi lool la mooy mot bi moo changé mooy loolu xam nga lu mu doon lu muy tekki ci wolof dëgg-dëgg mooy jigéen goo xam ne dafa kii mooy liñ naan waa waaju divorcé waaw jigéen ju ju divorcé seetul mais wolof kooku la naan caga mais pourtant yow léegi léegi nii mooy temps ñoom expression boobu bi nga xam ne moom ci lañ ko doon bu buñ nee mais ndaw see moom hein moom moom kër la nekk boobu ba léegi hein masula sëy ah waa ji na la ah si moom ab cagala bu nekk kër yaayam mooy ku ma sa loolu tekkiwul xam nga yow boo koy dégg nii même am na ñoo xam ne dégg ko rek bon affaire bi da leen di choquer quoi te tamit da mooy ñu nekk à l'aise waaw parce que yow mooy ni ko dégg léegi ak tamit li muy évolution bi am ci langue bi ba léegi mooy prostituée lay tekki ñun si loolu li mu doon tekki mooy ku mas a sëy ba pare jigéen ku mas a sëy voilà mooy gis nga lool mooy taxayurul ahkaami bi taxayuri zamani wal makaan comme noonu la rek mooy ni langue bi changé atte yi tamit tax lool ci wàllu urfu la voilà mooy ni ñuy waxee jamono jii nii lañ doon waxee jamono jee wax moo bañ doon utiliser fële mu doon tekki lii tekkeetul lool xam nga fii loolu mooy prostituée la kuy jaay boppam lay tekki léegi waaw waaw même bu dee ne moo bële mooy dañ laal étymologiquement nag fii la jóge lii la doon tekki mooy nit koo xam ne femme boo xam ne dafa divorcé mais léegi bu ñu ko waxee mooy la prostituée kuy jaay boppam la voilà mooy gis nga ni mbir yi ni muy changé kon <laughs> ak tey tamit ci façon yii comme affaire moo tax euh, euh, euh, nan lan expression yi nga xam ne moo mooy mooy wane ne diw fase la am na yoo xam ne dafa leer waaw mooy ci langue bu ne mooy bi nga xam ne mooy wax ah tollaqtu ki fase naa la lool moom leer na waaw mooy ay dama doon fo waxoon nañ la lool de ñett yi nga xam ne nga focee nga wax ci dëgg benn la waaw nga ma doon fo wax bon bon je déconne bon ça y est attendez voilà loolu bon kooku ñoo yema ah. mooy boo fi waxee loolu mooy base nga amul bon non non jóobu ma ci woon loolu de dañ naan la sawaay ñun yooyu yëpp xamuñu ko waaw ay jublu ma ci woon looloo loolu xamuñu ko am na nag ñoo xam ne dañ naan la non nañu xaar rek yéeneem lan la yéene non non parce li mu yéene loolu xam nga ne moos koo xam ne da koo wax ci mer ba am bi dem mu ñëw gaa yi ñëwaat di kii mais man na ñeme yàlla wax na li waaw te yonent ma saa saa gisoon nañ ne zahir yi daal la doon àttee nit ñi wallahu moom yatawalla sarair kanta mbóoti yow dëgg-dëgg nee nga liñ ci jublu loolu dañ koy bàyyi buur yàlla quoi mais ñun daal li ñu xam yaa fi wax lii santaas bi dal ma ay jubluwuma ci woon looloo mais boo ko jubluwul woon lu tax nga koy wax ñun rien nañu nous garantit que ne yow lii ñuy jubluwoo ko ci woon ñun nag loolu dañ lay bàyyeeg sa boroom mais nag àtte bi daal ñun lii la wax voilà sauf que bu mel nii comme ay demal sa kër mooy expression boobu demal sa kër loolu kenn manu cee wax ne waa ji fase na ah. <laughs> loolu la lay wax nii parce que demal sa kër rek ah. loolu la lay wax ne affaire boobu noonu kenn du ci dogu ne waa ji bon waa ji fase na lu dul mu yéene ci lool waaw dellul sa kër demal sa kër mooy tax yooyu ay expression la yoo xam ne dafa lënt mooy mën na yenu ak fase man na ko bañ a yenu moo tax loolu la naan nag loolu nag ah loolu nag il faut waa ji mu leer ah. il faut mu nekk ne euh, expression bi mu leer mais bu ñu xamee ne loolu lu ci jublu moom wala boog fii expression boobu daal léegi dem na ba ne ku ko waxati ku ko fi wax daanaka loolu moom fase ngay wax mooy ci loolu nag lañ koy toog amul ay yéenewu ko woon nag non dañ naan ko sawaay expression bii moom sawaay fii léegi ko fi waxoon ñun xam nañ ne lii lii lay mooy dafa dem ba daanaka synonyme fase la yow nga ñëw wax ko ba pare ñuy wax nga naan doo yéenewu ci woon loolu lool kenn du la compter waaw waaye ku mel ni Seyna Kaabu nii comme lii mu wax loolu dafa am xar yi na sax buy wan ne lii nii day wan ne jubluwu ci loolu waaw mooy tamit nit ki bu waxee loolu ñu gis ni boo mu am lu mu lëkkaloo mooy loo xam ne day indice buy wane ne non waa ji contexte waxam bi muy wax ak fi mu ñëwee ba a wax loolu loolu mooy wan ne kii jubluwu ci loolu comme Seyna Kaabu ibn Malik mi radiyallahu anhu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane sori leen seen soxna yi mu ne kon soxnaam mu ne mu ne ñële moom seen so ñële nee nañ def ñoom Muraara ibn Rabi' moom loolu la soxnaam def moom kantaa moom nee na ma ñëw sama ne sama soxna ne ko comme que ne ma ne lii léegi demagul sa demalagul sa kër demal sa kër loolu dañuy xam ne kii du da koo li yonent ma ne saa saa wax ne nan leen sori moom comme que jeune la hmm? mu ne kon man sori yi daal mooy naa ko bàyyi mu dellu këram looloo gën a wóor ci man loolu dañuy xam ne kii kii jëloo ci fase voilà mooy yu mel noonu waaw loolu it leer na bu dee yooyu moom taxul ñuy wax mais bu dee ne loo xam ne lii nii urfu bi dëkk bi sawaay lii nii lii lay tekki boo fi newee naan dog euh, yéenewu ma ko woon dañ lay appliquer l'affaire bi ah après nag li ci des yàgg sa boroom la quoi waaw yàgg sa borom la mu ngi mel ni waaju ne fase naa la fase naa la fase ñetti yoon ñuy wax mu naan benn laa ci jublu woon non loolu kenn moo tax loolu jamaahirul ulama minal madaahibil arbaa ci ñoom ñépp dañu ne moom ba kenn wax fi loolu loolu moom ku ko fi wax ku ne moom ñett yam waaw fase naa la ñetti yoon ngay wax nga non non non benn rek laa ci jubluwut wala fase naa la fukki yoon mooy ne yow fukk la waaw léegi nag yow mooy ñàkk nga voilà ñàkk nga yow parce que ëpp na ñetti weesu nga ko léegi nag yow femme bi moo xam démb nga ko takkoon ak bëggante ngeen ak moo on avait des projets de lool lépp du ci dara mooy yow fii mu ne ñàkk nga te balam koo takkaat fekk keneen takk ko ba pare hatta yazuqa usaylati usaylatiha wa tazuqi wa tazuqa usaylata ba li nga xam ne noonu la ñuy sëy mariage bu jub boo xam ne ak ndëngate amu ci mooy du baar yi ko waaw sëy direct am ci rapport dëgg am ci muy doora ba ba ba waaji fase ci loo xam ne amul yëgoo comme li ñu waxoon ay takkal ma ko mais nag bu fa fanaan bon saa yi bu kii rek kii wala après mën jël déedéet bu dee boobu de façon ça compte pas waaw léegi kon loolu la mooy yooyu moom ay nga koy fëgg ah. léegi rek nga ne ma naan benn laaj yi jublu woon ko jooyal. ah jooyal ci loo am ci bët waaye ak àtte baa ngoog waala <laughs> mu ne kon moom al imaam ibnul Qayyim rahmatullahi aley joxe na gën a guddal fii parce que moom dafa bokk ci ñi nga xam dañ jàpp ne loolu non loolu moom dañ bàyyi waajeeg yéenéem kese mais loolu dañ naan mbir mi du demee noonu du tout dañ naan waajeeg yéenéem bu amee xarina bu leer indice bu leer buy wane ne lii moom jubluwu ci lii parce que contexte koy wane loolu dëgg la mais bu dee ne ay lu xew rek ñu ne nañ ko bàyyee kéene mais kon kon kon loolu àtte yépp la neenal lu bari dañ koy neenal sax buñ ne nii rek ñu ne moom dafa jàpp ne moom nañu bàyyi gaay seen yéene ko ne loolu noonu loolu déedéet yan du bàyyi gaay ak yéeneem comme ni waa jamaahirul ulama di ko waxe ah voilà parce que am na exemple bu mu joxe par exemple ci wàllu jaam bi waa am jaam ñu ne ko eh yow inna ghulaamaka faajirun aw jaariyatuka tazni fa qaala laysa kadhalik bal huwa ghulaamun afifun hurrun wa jaariyatun afifatun hurra mu ne walam yurad bi dhalika hurriyatul itqi wa araada hurriyatul infa waaw fa inna wa abduhu laa yataq laa yu'tiqaani bi hada abadan mu parce que moom moom jàpp mais mais c'est que moom lii mooy li waa li boroom xam-xam ne mais c'est lii xari na la mooy ne lii dafa leer waaye mu ne koo xamante ne nii dane dañ ne ko mais yow sa jaam bu góor bi ab kàccor la ah? wala ñu ne ko sa gis nga sa jaam bu jigéen bi moom day njaaloo fa qaala waa ji nag di leen di defaan jaam bu jigéen wala jaam bu góor bi ne leen non non non laysa kadhalika demewul ni ngeen wax non non moom sori na li ngeen wax bal li am ba des huwa moom ghulamun afifun hurrun ku ku sangewu la te tamit ku libre la waaw mooy nit la koo xam ne sori na yooyu wala mu ne ndaw si afifatun hurra moom ku sañewu la ku tée boppam na te tamit ku libre la mooy koo xamante ne libre na ci yii li ngeen koy wax mooy sori na ko mu ne sori na ko mu ne loolu noonu loolu xam nga ne moo jubluwu ci fase mu ne loolu xam nga ne jubluwu ci fase waaw non non jubluwu ci euh, libérer leen bu boobaa ñoom ñaar ñi kenn du ci libérer wu ba faw mais dañ naan lii kay lii lii lii kay ñépp ci d'accord ñépp ci d'accord moom dañ ko ne loolu <laughs> loolu ñépp ci d'accord que ne parce que li mu wax mooy c'est mooy waaye dañ na ko yow gis nga sa jaam bu jigéen bi njaalookat la mu ne mukk du jaam du njaalookat ku sangewu la te ku libre la moom kooku libre na mooy lool xam nañ ne waxul ne libre na ci mooy mooy mooy kooku da koy défendre kooku waxul ne libre na jublu ci que ne léegi voilà léegi kii naa ko ko quoi bàyyi naa ko mu dem baax na ba bi mu nee afifa ne déedéet du dëgg li ngeen wax du dëgg kooku ni mu tëyee boppam nga naan lan te ku libre la mooy ni ñu ko gis noonu ak libre mooy ci yéen ak sori na yi ngeen koy wax mooy loolu xam nañ ne loolu taxul ñuy wax kon moom al imaam ibn al qayyim mu continue mu ne wa sujudi kaab bokkoon li ñuy jàng ci mbir mi mu ne sujoodu Seydina Ka'b ibn Malik gi sujoot gi nga xam ne moom la sujoot bi nga xam ne ci la ko xabaar bi dikkale waaye am na beneen affaire ba la ñu ñëw fii luñ ciy jànge mooy xam nga Seydina Ka'b na ne euh, bi nga xam ne Muraara soxnaay Muraara bi radiyallahu anha ci la ñëw laaj yonent bi alayhi salaatu salaam faveur boobu ngir boroom këram parce que mag la hmm? mun ne ko déet man bañu ma koy toggal waaye rek bu mu la jege ci wàllu sëy mu ne man samay ñoom ñëw ne ma mais yow dangaa mënula ñaan yonent mi aleyhi salaatu salaam sa soxna si nga ne mu dem këram lu tax ko koy wax demal laaj yonent mi aleyhi comme ni ko muraar soxnaay muraar ak ñoom ni mu leen ko defale mu ne leen maa bañ kan moo leen ne sax yonent mi aleyhi salaatu salaam dina ma déglu ñoom ñuy ay mag man ma nekk jeune loolu tamit dañ ciy jàngale mbir yi yow boo nekkee buñ la tegee loo xam ne yow àttan nga ko bu fi nekk natt boo xam ne attan nga ko wala bu fi nekk di ut luñ koy wàññee wax boobu yàllaa la ko teg wala ab kii la mooy lii la yàlla dogal ne nii lay demee sanction bi lii la àtte bi lii la pen bi lii la bu fi nekk naan xaaral ma dem wax ngir ñu adouciral ma peine bi déedéet waaw waaw te yow ta nga man koo nga man koo supporter Seydina Kaabu da maa bañ parce que lii man jeune laa te gan moo leen ne bu ma demee di ut ay ngànt yooyu yonent ma lay saasaam dina ma nangul sama ngànt man may jeune am doole bokkuma ak ñoom maa leen gën a nekk jeune ñoom ñépp am doole mën a muñ yooyu yépp ma nekk fi di wuti privilège du ma ko def waaw mooy nit ki muy nangu dogal bi ko yàlla teg waaw attan na ko alhamdulilah noonu la buur yàlla bëgg na alhamdulilah di ñaan mu deñ mais bu mu fi nekk di gaaw di di ko jaare ci loo xam ne mel ni mbir mi da ko attanu te leer na ko ne àttan na ko waaw mu ne man du ma ko defan ah, du ma fi nekk di laaj di faveur di kii ngir yonente mi alei salatua wàññil ma dara te man bokkuma ak ñoom te kan moo leen bu ma demee sax dina ma déglu waaw est-ce que dina ma déglul sama ngànt gi may jéem a jox loolu lu am solo te jara bàyyi xel te jara bàyyi xel waaw voilà dañuy dee ñu ñaan faveur bu ñu la tegee liggéey demal jox la waar wi ñaa yow waar wi liñ la jox bari na bariwul waaw ñetti waar lañ la jox ne la bàyyi ko ci fii deux heures de temps xam nga loolu bari na tool bi yaatuwul nga gis koo xam ne moom moo la gën a faible ñu defal ko lool moom mu dem ñu wàññil ko ne ko waa defal deux yow nga ñëw non danga naan day def baal ma def lii rek lii mën naa ko quoi waaw. bu buñ sa saseeb liggéey nga man ko bul gis keneen koo xam ne sas nañ ko la même chose waaye moom moo gën a néew doole que yow ñu wàññil ko yow nga naan man it naa fa jaar ñu wàññil ma déedéet déedéet déedéet laysa kadhalika du noonu la mbir yi war a deme de ah kon mbir yi warula demee noonu waaw loolu lu am solo léegi nag li imaam Ibnul Qayyim teg mu ne wa fuy sujuudi kaabin xiina sami'a sawta almubashiri dalilu zaahirun anna tilka kaanat aadatu saxaaba wa hiya sujuudu shukri inda ni'ami almutajaddida wanniqami almundafi'a wa qad sajada abu bakrin as-siddiiqu lammaa jaa'ahu qatlu musaylima qatlu musaylimata al-kaddaabi wa sajada ali ibn abi taalibin lamma wajada da thudayyati maqtulan fi lxawaarij wa sajada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xiina basharahu jibrilu annahu salla alayhi marra annahu man salla alayhi marratan sallallahu alayhi biha ashra wa sajada xiina shufi'a li ummatihi fa shafa'ahu llahu fihim thalaatha marrat wa ataahu bashir fa basharahu bi dafari jundin lahu ala aduwwihim wa ra'suhu fi hijri aisha fi hijri aisha fa qaama fa xarra saajida wa qaala abu bakra kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa ataahu amrun yasurruhu xarra lillahi saajida wa hiya aathaarun saxiixatun laa mat'ana fiihaa mu ne wa fi sujuudi Kaab xiina sami'a sawta al-mubashiri dalilun zaahir anna kaanat aadatu saxaaba radiyallahu anhum mu ne sujóot gi nga xam ne nag moom la Seydina naa daal di sujóot bi nga xam ne ci la ko information bi dikkale <coughs> waaw ci la ko waa ji nga xam ne moo ñëw indi mbégte gi daal koy indi la bon nouvelle ah sujoot gi mu sujoot bi nga xam ne ci la ko information waa ji ko ndil information mbégte gi dikkale mu ne loolu nekk na ci dalilum zaahir tegtal argument boo xam ne bu leer la këne saxaaba yi radiyallahu anhum lii wane woon seen aada waaw mooy lii moo nekkoon seen aada mooy def sujudu shukri waaw mu ne wa hiya sujuudu shukri inda ni'ami al-mutajaddida mu ne te lool mooy sujóot gi nga xam ne danga koy def ngir sante ko yàlla saabu bee yi xéewalam yi nga xam ne du deñ di ko dotti di ko sotti ci jaam bi waaw saa boo amee xéewal gu bees rek nga daldi sujóot waaw xarra rajulu saajidan li wajhihi ta'ala ngir boroomam ngir sante ko xéewal gi mu ko defal mu ne lii Seydina naa bu def dañ ciy jàng ne lii moo doon aadaay saxaaba yi c'était ça waaw ñoom doonuñu woon wax naan cëm waaye xamoon naa ne lii lay demee dama cee yàgg sonn ñoom déedéet ñoom duñ def lool de déedéet waaw ay way manul woon a deme neneen dama way j'ai bossé waaye yow je me lu ne waaye waaye bac bi manu woon a neneen ma am ko déet ñoom doonu ñoon def noonu de ñoom dañ doon ñoom dañ doon sujjóot waaw ngir sant buur yàlla inda fa an ni'ami xéewal yi al mutajaddida yi nga xam ne day day renouvelé wu mu ne wan niqamil mundafi'a nga ne ci xéewal gu ñëw rek mu ne déedéet bu leen buur yàlla teggilee loo xam ne naxt bu rëy bu leen daloon buur yàlla teggil leen ko dañuy sujóot fasaase waaw yoo xam ne yu metti moo leen doon war dal wala daloon leen buur yàlla teggil leen ko ñu daal di sujóot rot sujóot ngir sant buur yàlla mu ne waqat sajata te sujootoon na abu bakrin siddiq seydna abu bakr radiyallahu taala anhu wa ardaahu muy seydna siddiq mu ne sujootoon na lamma jaahu qatlu musaylimatal kaddaabi ba nga xamante ne ci lañ ko waxe ne ko musaylimatul kaddaab waaw ca yamaama ka waraloon xare ba moomkat kat faat nañ ko ba ko xabaaru bushra mbégteel faatu musaylima dikkale seydina abu bakar as siddiq xalifatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wasalaam dafa rot daldi sujjóot ngir sant buur yàlla tudd sant ko loolu ku mel ni imaam al moo ko soloo mu ne wa sajada ali ibn abi taalib lamma wajada dha thudayni wa dha thudayya maqtulan fil xawaariji mu ne wa sajada te sujóot na ali ibn abi taalib mooy sayyiduna ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu wa ardaah lamma wajada ba nga xam ne trouvé na dha thudayya dha thudayya maqtulan fil xawaarij ba nga xam ne mooy ka yonent ma lay saa saam ne mooy eh, màndargaam xawaari yi keroog boo ñu jàmmaarloo jullit ñi bañ leen di faat di nga ci trouver koo xam ne mooy ween yu mag la am voilà waaw kooku noonu kooku noonu ba ko Seydina Ali trouver dinañ ñëw ci loolu exactement ci eh, yaatal gi buñ ñëwee ci di wax ci wàllu xawaari yi comme niñ ko digge woon bu yonent ma lay saa saam yónnee Seydina Ali ibn Abi ilaa ilal yamani ba mu yónnee ko or ba mu ñëw am ñu mu ko jox zal xuwaysira zul xuwaysira al at-tamimi alayhi min allah ma yastahiqu ne ko ah wax la mu waxoon xunayn ne ko sa séddale bi yàlla taxul waaw foofu la yeneen ma lay saab saab waxe vraiment dé description bu gën a mat ci xawaari ji waxoon nañ na buñ agsee foofu dinañ ci gën a yaatal insha allah dinañ waxaale histoire boobu nan lañ mujj ak ci jamonoy Seydina Ali ibn abi taalib ca nahrawand ca xare bam amoon ak ñi nga xam ne ñooy xawaari yi voilà mu ne keroog bi nga xam ne parce que dana trouver leen ma ko ci ñi faatu nit ñi dem xool na gisuñu ko mu ne leen trouver leen ma ko parce que yonent bi aleyhi salaatu salaam li mu wax loolu la kon nag kenn man trouver leen ko gaa yi seetaat ko ba gis ko biñ ñëwee wax ko ko dafa ñëw ba gis ko dafa dafa sujjóot waaw dafa sujoot ngir sant buur yàlla waaw waaw ndax rey ñooñu yonent waaye saasaam waxoon na pay bu rëy rëy rëy mu ngi ci voilà mu ne wa sajada rasulullah loolu imaam al eh, ahmad soloo na loolu bi sanadin xasan ki wuseyna ali boobu dinañ ci ñëw insha allah gina yaatal bu ñu àggee ci côté boobu mu ne wa sajada rasulullah alayhi salatu wasalaam xiina basharahu jibrilu annahu man salla alayhi marra salla allah alayhi biha ashra mu ne te yonent bi alayhi salaatu wasalaam hein na ba ko Seydina Jibril bégalee kene ko ah sa boroom nee na képp koo xamante ne dafa julli ci yow benn yoon buur yàlla dina julli ci moom un dix fois voilà suñu yonent ma ba daal di sujjóot mu ne wa sajada na shafa'a li ummati fa shafa'ahu Allahu fihim mu ne keroog bi muy ñaan intervention di ñaan buur yàlla ramm ko teniw ko ko ci xeetam yonent suñu boroom defal ko loolu ñetti yoon mu ne daal dinay sujjóot keroog ndax big kon kontaan ci loolu shukran lillahi moom alayhi salaatu wasalaam mu ne wa ataahu ab aji mbég kuy indi bushra mooy kuy indi bonne nouvelle dikkal na ko fa basharahu bi zafari jundin lahu ala aduwihim mu ne am na benn waay bu ko dikkal moom alayhi salaatu ci saxaabaam yi daal di koy yëgal fekk benn sariya bu mu yónni woon moom alayhi salaatu wasalaam ñoom nag ñu gañe noon ya ndax loolu moo doon sunnaam da doon teela bu ñu pare woon xare day am ku mu doon jiital ñu mu yónni ne gaaw leen ngeen dem yëgal bonne nouvelle bi biir Medina bala ñoo agsi waaw bu ko defee xel yi dal mbégte yi moo tax dugal mbégte ci xolu jullit ay way bu ñu xamoon xamuñu sax li ci nekk ci giiw moo tax ñi nga xam dañuy xëy rien que pour pour pour naqaral jullit ñi ñooñu kenn ginu leen ëpp bàkkaar ndax mooy contraire bi ñi nga xam ne dugal mbégte ci xolu jullit ni mu màgge dugal naqar ci xolu jullit tamit noonu la màgge ci beneen côté bi waaw waaw yonent ngir loolu lépp waaw dugal mbégte ci xolu jullit ñi mu gaaw yónni ne gaaw ngeen yëgal bon nouvelle bi bala ñoo agsi am nag sariya bu mu yónni woon ñooñu gañe noon ya am ku ñu yónni ne ko mu gaaw dem wax yonent ma lay saar ne gañe nañ noon yi ñu ñëw waaj a ñëw wax ko ko fekk mu ngi tëddoon boppam mu ngi woon ci giron wu sayyidatu Aisha radiyallahu anha waaw mu ngi tëddoon ci ci tànk yi noonu fa xar fa fa xaama mu jóg fa xarra saajidan waaw mu ngi woon néeg sayyidatu Aisha radiyallahu anha mais mu ngi tëddoon ci tànk yi noonu mu ne fa xaama mu jóg fa xarra mu daldi rot saajidan daldi mu daal di rot sujjóot moom alayhi salaatu wassalaam mu ne wa qaala abu bakra mu ne seydna abu bakra nee na <laughs> abu bakra moom gis nañ tarjamaam keroog taaif waaw <laughs> nufaya nufaya ah ibn masruq nee woon na bu leen wax nufaya ibn alxaarisa <laughs> waaw abu bakra radiyallahu anhu mu ne kaana rasuulullahi yonent mi aleyhi salaatu da nekkoon na ida ataahu bu ko masaana dikkee amrun mbir moo xamante ne nii yasurruhu bu ko bégal boo xam ne da ko béglu dafa dugal mbégte ci moom xarra saajidan da doon rot di sujjóot xarra lillaahi ñeel yàlla saajidan di ko sujjóotal loolu imaam abu daawuda imaam at-Tirmidhi na ko noonu al imaam ibn Maaja soloo nañ ko ci xadis boo xam ne xadis la sanad bu xasan la ah mu ne moom al imaam Ibnul wa hiya aathaarun saxiixatun la mat'ana fiiha mu ne lii nag ay jeexital la ay aathaar la yu bare bare bare bare yoo xamante ne amul dara lees ciy jam mooy nii lii lii lu wér la ci yonent bi alayhi salaam waaw keneen yi la doon doxale te tamit saxaabaami radiyallahu anhum lii lañ doon doxale mooy ñu nit bu ñu xéewal dikkalee ah inda tajaddudi ni'am ah waaye tamit wan niqamil mundafi'a inda difa'i xam bu dee ne bu yàlla dañoo muccal ci yenn kii yu ñu newoon ah waay waaye nañu yorot ñu nit di sant yàlla waaw sujóot léegi loolu nañ la wax mais looy wax mooy ku sujóot noonu kese parce que sujjóot yii yépp kenn waxu ci ne lii la yonent ma lay saar-saam wax wala lii la da ngay sujjóot daal uniquement ngir buur yàlla sujjóot def ko sa sujjóot boobu nga def ko sant yàlla mais boo ñëwee bay wax leen ah yonent ma yi saar-saam de waxoon nañ la jàngaloon nañu ba sabbih isma rabbikal a'la wàcce mu ne def leen ko ci seen sujjóot yi waaw te nag sujjóotu shukri ci sujjóot li la bokk c'est vrai que jullee gi noonu tax muy wax mais daal dafa nekk am loo xam ne dafa général te comme que sujjóot la mënuñu ne kon mënuñu ko cee wax kon bu boobaay nit ki boo ñuy ba yow mën nga wax subhaana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhaana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhaana nga wax ko cinq fois wala lu tóol laal cinq fois sept fois hmm? voilà kon loolu nañ ci bàyyi xel di doxal sunna si waaw waaw <laughs> eh, mais des fois parce que loolu loolu daa mel ni mas nañu wane ab jour bu ko mas a def ak jullit bu dugal bii daal di dem sujjóot <laughs> mais loolu moom du ne amul mutajaddid quoi non parce que <laughs> waaju lakk caax yi daal di dem dem Euh, dam sujjóot non non non non mais nga diine lool lool diine sénégalais yi léegi aka ñoo bëgg moo tax gars dañoo dem ba ñemewuñ leen a wax mbir mi baaxut kan moo leen ko ñemee wax fekk gars yi saway ñi ñu xame diine yépp daanaka ñoom ñépp bu koo ci déggul mu ne baax na it daana kanam yi waxe mooy baax na rek <laughs> te tamit reli mooy maas bi dañ koo bëgg waaw sëriñ si bëgg ko en tout cas ñenn ñi waaw moom manuñu ne ñëpp waaw ndax ñenn ñi dégg xam ne ñi ñoom ñu branché lañ ci ci ci coupe du monde bi xew jamono yi Russie ak ah, ñoo ci branché <laughs> ak yeneen yi sax yi xewoon mu njëkk waaw ba gaa yi doon wax ay 2002 xaw ma jàkk jëma déggoon <laughs> waaye jaw julli ba pare Sénégal waaye mondialul Japon ba xaw ma Corée gars yi ne paa julli ba pare ma dégg paa naan waaw def xaw ma faatixa ak fallaxeeg naaseeg xaw ma lan juróom-ñaari lan waaw te def ko xaw ma lan ñaan daal suñu kii eh, way suñu jullit ñépp way dem dawlu yi te tamit di ci kiiwaale suñu doom suñu gone ya nekk fële ma ne non man moom duma ñaan moom ah non ah mukk ah yow na naka la nit ku xellu di ña di tàllal sa loxo borom amoo dara loo koy laaj ku koy ñaan ne jullit bu yeewu di ngay tàllal sa loxo sa borom amoo dara loo koy ñaan yal nañ gañe match bi mais loolu eh, non toogal rek. toogal deux secondes rek nga xalaat ci loolu est-ce que loolu jàpp nga ne lii lu jaadu la hein mais est-ce que na yow nga ñëw ba ta mais jàmm jàkkaarloog sa boroom amoo dara subhaanahu wa amoo dara looy naan nga naan mais yow da yàgg ki naan sama concert bi yal naa ci yal naa ci réussir ay buur yàlla julli gee ba pare ya allah ya malikal mulk ya malikal mulk yaa sama samawati wal ard ah waay waay ijal lii fii fii fii xaw ma concert bi ma jëm ndam mais sorewu ngeena est-ce que loolu nit di ko def naka lañ mën a ñëwee ci jàkk ñuy wax ñuy joxe ñaan naan gaay kii leen ma ne man moom daraadul ñaan moo sama xel paa ñëw taxaw non boobu <laughs> dara laa dul ñaan moom moom duma ci ñaan moom ah mukk wax yow am po yàlla yàlla yàlla nga ñu may suñu po mi ñu gañe ci lool lool lool yaakaar naa ne mais <laughs> moo tax euh, euh, dugal bi si jóoti yooyu taxul tamit ñuy wax quoi parce que loolu du ne amul mutajaddida <laughs> waaw <laughs> waaw yow wolof yi ñu bëgg daa yomb ku leen wax lu leen neex rek ak li nga xam ne moom la ñépp yi def parce que dañ naan mais lu baax la parce que ñépp a ngi koy seetaan ah, ak où est le problème nan la yéen problème bi ku leen ko wax yéen xamu ngeen <laughs> ku leen fu wax parce que yéen nii <laughs> euh, la kii doon wax al imaam Shafi'i rahmatullah alayhi naan man daal dinaa dàggasante ci wàllu xam-xam akub jaahil akub boroom xam-xam man ma yeey ko waaye ba ma ko defee ak ku xamul xam nga lu ma mooy moom moo ma yey parce que règle yi ngeen di wax nii boroom xam-xam yi ñoom dara lañ ci xamul ñoom lenn la ñuy taxaw fan la ko alxuraan wax alxuraan fan la fan la alxuraan wax ne football football baaxul wax ma loolu ñoom moom xadiis sax dañ koo xamul ñoom moom moom moo tax moo tax ñuy wax naan loolu ab xa boo waxee lool boo waxee euh, ne lii baaxul ñu naan loolu fan la nekk ci alxuraan <laughs> xoolal ma rek loolu xam nga lu muy niru gone goo xam ne primaire la nekk di door a dugg di jàng alphabet maîtriser gul alphabet bi A B C D E jeexalagul ko ah, te xàmmeewagul yépp léeg-léeg nga bindal ko sax. e du xam ne lii mooy e léegi mu ñëw professeur université bi de médecine bi wala de langue bi ne lii nii lii lii mu naan ko loolu fan la nekk ci dictionnaire bi l'encyclopédie universelle wan ma fan la ne te moom mënula lire xàmmeewul bi mooy bés boo ko ñëwee naan ko mu ngi nii mooy du la gëm parce que manu liir moom xàmmeewul lettre kooku nag mook waa ji mook lamda bi ja ki xam ne xamul nga koy jéem wax ndax moom fenn la koy kal fan la alxuraan fan lañu bind football dafa façon mënu koo liir en général wala bu ko mënee liir xamul li muy tekki wala lim ci xam quelques mots la ci xam waaw mais moom day day day day mooy ci football ana fan alquran fu ñu bind foot ak bool ne nag baaxul xamul sax xadiis moo tax boo leen nee xadis ñu naan loolu loolu non loolu xadis la garaawul <laughs> mais aka bari ayu saag yoo xam ne tamit ay lamda lañu ci wàllu woowu parce que xamu ñoom it côté boobu lañ mel mooy gis nga li jëm ci ay usul yi ay qawaayidul fiqhiyya yi ay règle yii boroom xam-xam yi teg ci wàllu xadiis ak lépp nii ay saxiix ak sa kii daif ak mawdu ak façon yooyu xasan ak mais ñoom xamuñ ci dara te boo leen koy wax ñu ne la loolu lool fan la koy nabi sallallahu alayhi wax ne xasan ndaa am waaw ay ay xadiis bu xasan foofu loolu loolu fan la nekk ci sa ci ci ci ci ci ci alquran wala ci sunna mas ngeen di dégg yonent sallallahu alayhi wasallam saxiix kon ba ñu ba ñu xam ba ñu ñëw naan lii saxiix mooy xam nga ku mel noonu nooy waxee moom ba pare mu siisu ci nangu cee jóge boo koy leeral sax bu la faale kooku loo bëgg waaw mooy la imaam Ibnul Qayyim waxoon fan yee rek waaw ne boo doon ëf <laughs> ah waaw bu doon bu doon sax ci safara nga nga doon ëf ab ab ay matt yu ñu teg dina tàkk de waaye yow moom nekkoo lu dul nit koo xam ne dangay ëf ci ramaat waaw ci li nga xam ne mooy ëpp doom te booy ëf ci dóom bëgg mu tàkk nga am ci xal wooy jaaroo mooy yow dangay sonal sa bopp poussière nga fay amee danga fay pënde waaye doo fa amee xal loolu nag moo dal gaa yi waaw waa ji ëf mooy gaa yi loolu la boo fi nee di wax ak ñoom yooyu mais dañ koo xamul sax xamuñu lu dul seen bakkan ak ñi nga xam ne ñoo leen di jàppale ci loolu te ñoo presque tanewuñ leen dañ leen ëpp dara ja rek wala boog ñu ëpp leen daanaka ñoom lañ teg ci kaw loolu kese la waaye la tax ñu war leen a naw newu fa waaw muy xam-xam newu fa de waaw loolu nag ah waliyasu billah axiru zaman kon xam naa tey dañuy yem ni insha allah ah ci sujudu shukri ah alhamdulillah ñu nit comme que buur yàlla def nañu àgg fii ah daane fii ñu nit nañu def sujudu shukri dooro tëj waaw oh. voilà tëje foofu ñu insha allahu taala di ñaan buur yàlla nangul ñu ko ah bii di ñëw ba léegi ñu àggale ànd ak al imaam ibnul qayyim ci zaadul ma'ad fi hadi xayril ibaad ci li ñuy jàngi ci fi sanati taasi'ati min hijratihi alayhi salaatu wassalaam